waan abi yaxya waqila abi muhammadin sahl ibn abi xasmata bi fatxil xaa'il muhmala bi fatxil xaa'il muhmalati wa iskaani saa'il musallasati al-ansaari radiyallahu anhu annahu qaala intalaqa abdullahi bnu sahlin wa muhayyisatu bni mas'uudin radiyallahu anhumaa ilaa xaybara wa hiya yawma'idin sulh fatafarraqaa fa ataa muhayyisatu ilaa abdillahi bni sahlin radiyallahu anhumaa wa huwa yatashahhatu fii damihi qatiilan fadafanahu summa qadima almadinata fantalaqa abdurrahman ibnu sahl fantalaqa abdurrahman ibnu sahlin wa muhayyisatu wa huwaysatu bna mas'udin radiyallahu anil jamii' ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fadahaba abdurrahman yatakallam faqaala kabbir kabbir wa huwa ahdathu al-qawm fa sakat fa takallama fa qaala atahlifuuna wa tastahiqquuna qaatilakum wa dhakara tamaama al-hadiith muttafaqun alayhi wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam kabbir kabbir ma'naahu yatakallamu al-akbar kon al imaamu alxafiz annawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu gis ci tool bi ñu nekk di tool numéro euh, garab ci toolu ji ñu sell ñu garab numéro quarante-quatre di wax ci li nga xam ne mooy weg gi nga xam ne moom lañ war a weg boroom xam-xam yeeg ñu mag ñeeg boroom gëneel yi ba nim jeexe ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiisu ah Seydina ñaari xadiis bu Seydina Abu Mas'ud ak bu Seydina Ibn Mas'ud Abu Mas'ud Uqba ibn Amr ak Ibn Mas'ud di Abdallah Ibn Mas'ud biñ mujj woon gis moo doon xadis Seydina Ibn Mas'ud mu ne woon xadis numéro trois cent cinquante bimu eh, ne wa an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liyalini minkum ulul ahlaami wannuha summa alladina yalunahum thalathan wa iyaakum wa hayshaati laswaaq gisoon nañu loole ak xadis bi ko jiituwoon nga xam ne ñoo niroo woon ñu doon wax waxoon li nga xam ne gisoon nañ la al imaam an-Nawawi wax ci sharh minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj ci am solo que lii. du ci affaire julli kese waaye lépp rek foo xam ne dañu fa soxla njiit ñañu war a fal ñooy boroom gëneel yi waaw mooy boroom compétence yi ña nga xam ne ñoo am xam-xamu loolee ña ko war jiite ñu seet ñooñee ñu daal di koy ñu daal di leen fal moo xam ci wàllu julli la bu ñuy eh, ay assemblée ay fu ñuy dajaloo bu doon tey assemblée nationale ak yooyu yépp ñooy député ñu war a fal ñoo doon war a nekk ulul fadli wan nuha voilà ulul ahlaami wan nuha ñooñu waru ñoo nekk ñoo xam ne xamuñ dara ci seen diine bu dee réewum jullit la waaw comme Sénégal ak yu mel noonu loolu waru leen woon a dal waaye ñu am tamit ay ay ay ay ay ay jikko yoo xam ne dañ leen koy nawe voilà naka noonu ci fa ñuy sottante xel wàllu àtte bu fa ñuy tudde yàllaak fa ñuy jàngaleek fa ñuy ubbeewag fa ñuy jàngalee xadiis ak nga xam ne bu ko defee nit ñi bu boobaa ku nekk di nga nekk ci sa martaba ci sa ci sa selon ku nekk rek la tax nga jiitu nekkul ne parce que man xaritu buur la laa wala xaritu président la wala xaritu député sàngam la déedéet ku ci nekk rek dañuy nekk nit ñi ala maratibihim fil ilmi wad diin toppante ci wàllu xam-xam ak diine ku nekk lu lu ku loo waay ëppale rek moom moo lay raw ak ci wàllum xel akuk teraanga akuk mageel ak tamit li nga xam ne mooy ak nawle bu boobaa nawle gi moom diini lay doon ak xam-xam jeex na du rek diw moom juddu na diwéy baayam kon moom moom moo fi war a féete kaw ñi ci des ñépp war a féete suuf loolu du am bu boobaa kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo la wallahu taala alam tey nag ñu war a jël numéro trois cent cinquante et un ba léegi ci tool bi ci garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne waan abi yaxya mu ne mu ngi jële ci abu yaxya saxaaba boo xam ne daktantalam moo doon abu yaxya ah la siiwe woon noonee la siiwe Abu Yahya waaw ñu <laughs> Abu Muhammad am na ñu ne Abu Yahya Abu Muhammad la am ñu ne Abu Muhammad au Abu Yahya Sahl ibn Abi Hasma Sahl la tuddoon di doomi Abi Hasma ah, radiyallahu nag mu lay leeralal Euh, nan lañ koy takke waaw mooy xasma bi nan lañ koy takke fii mu ne mu ne bi fathil xaa i xaa bi xa xasma xa nga yox bul wax xubul wax fi waaw almuhmala mi nga xam ne amul tomb xaa bi amul tomb bul wax xas xas déet xa mu ne wa iskaani saa i taga saxal xaaj mooy saaba bi nga xam ne daa am ñetti tomb mel ni taamee day am ñetti tomb boobu dañ koy sukkoon dañ ciy def masque euh, ab ab niik mooy bu wër almusallasa voilà mooy saa bi nga xam ne ñetti tomb lay am dañ koy sukkoon xas ma al ansaar yi moom Seydina euh, Sahl ibn Abi Hasma bokkoon ci waa al ansaar radiyallahu anhum annahu qaala radiyallahu dem na abdullah ibn sahl ku ñu abdullah di doomi sahl saxaaba la woon radiyallahu anhu bokkoon ci wal ansaar eh? mu ne wa muhayyisatu ibn mas'ud ak beneen saxaaba buñ naan muhayyisa ay doomu kii lañ muhayyisa eh? dafa kii eh, ñële ah, doomu ay ay mbokk lañ voilà ñoom ñëpp ci waa Ansaar ay mbokk yu jege ay jege ñoo lañ léegi ñoom ñaar ñi bi Abdallah ibn Sahl daldi ànd ak ki nga xamante ne nii mooy Muhayyisat ibn Mas'ud léegi bi ñu àndee ñoom ñaar ñii fan lañ jëmoon mooy ibn Mas'ud ibn Zayd ah ilaa Xaybar ñu jëm Xaybar wa hiya yawma idin sulh jamono jooñ nag mooy jamono bi nga xam ne yeneen ci bari saa saa ubbi na Xaybar ba pare ba yahuud ya fa newoon nangoo woon a jaayanteeg moom yonent bi alayhi salaam ci kaw benn mbir mooy lan mooy ñu am accord ndax bi mu leen naree génne dañ na ko dañoo waxtaan ak yonent bi alayhi salaatu na ko jarul ñu ngi lay proposer nga bàyyi ñu fi ñun ñuy liggéey yaa suuf si ñun ñu koy liggéey ndax boo demee bàyyi ko fi suuf si génne ñu yow doo fi toog yàgg sa saxaaba yi da ngeen di dellu Medina waaw kon nag tee nga ñoo bàyyi rek ñun ñu liggéey suuf si waaw bu ko defee lépp lu ci génne hein ñun dañuy dañ koy xaajoo ci digg bi yow nga jël cinquante ñu jël cinquante mooy nga jël juróom fukk ñun ñu jël juróom fukk ci téeméer té xaaju téeméer ñu xaaj ko waaw bu dee téeméer ñu xaaj ko ku nekk am lu mu jël léegi nag ah bi nga xam ne loolu nag ci lañu d'accord ci noonee la doon wóyee ba nga xam ne saabu bu dem jëli récolte bi bu la fa ñor jotee mu yónni woon Seydina Abdallah eh, ibn Rawaha radiyallahu anhu moom la doon yónni mu daal di dem def xars di xool tàn garabu tàndarma yi ndax ñoo fa doon alal ji eh, mu wax ñaata la à peu près te loolu néewaana ñu ko di de ña ko manoon di ci juum bu ko defee ku nekk jël sa wàll bañ naroon ko corrompre loolu taxuñoo jóg léegi nag jamono jooju lay wax ne jamono jooju fekk na ubbi nañu xaybar ba waa xaybar nekk ci sous la domination de l'islam de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy joxe loolee di liggéey suuf si ngir ñu séddoo comme ni ñu ko waxe léegi nee na nag ci jamono jooju la woon voilà fekk moom la naan yow may idin sulhun mooy mu ngi nekkoon en paix ak yonent bi alayhi salaam nekkoon nañ ci jàmm ndax akoor ya nga xam ne ginnaaw ghazwatu xaybar xareb xaybar ca lañ d'accordoon ngir yi kenn du leen génne jëli leen foofu ñu daal di fay des kon loolu lay wax mu ne kon fatafarraqa léegi nag mañ demee kon gis nañ ne xaybar lañ dem muy dëkk boo xam ne ci kaw Medina la nekk booy dem Sham boo jógee Medina dem Sham ci foofu fa la xaybar nekk jamono ji ci Arabia as-Saoudia la bokk euh, euh, kon xaybar dëkk la bu mag a mag a mag bu ñu xam boo xam ne moo doon euh, daluwaay yahud yu bari foofu lañ ne woon léegi nag mu ne nag bi ñu àggee foofale nag xaybar fatafarraqa mooy ndax xam nañ ne fii dëkku boobu boo xam ne amul lu ñu fiy tiitati ndax l'islam autorité l'islam moo fiy dox waaw même bu dee ne xam nañ ne ay noonu fi dëkk muy yahudi waaye am nañu accord de paix ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam am nañ jàmmoo léegi nag moo tax ñu dem fa ngir lijjanti seen mbir am luñ fay def lu leen litteel ba ñu demee ku nekk ñu takk ñu takkale ko ku nekk dem ci la tax a jóg ngir daal di koy doxi nee na nag fa ataa muhayyisatu ba ku nekk kële muhayyisatu pare ca la muy def eh, ilaa abdillah mu dem di daje jeeg abdallah ngir xam na du ñàkk ne dañ ne woon ku nekk bu doxee li muy dox ñu daje fenn voilà wala nañ joxe rendez-vous wala seen dalwaay léegi nag mu ne muhayyisatu eh, daldi dikkal di dem ci Abdallah ibn Sahl ba mu ñëwee fekk ko wa yatasha yatashahhatu mooy mu ngi jugé moom la ah, français naan jugé ci saawam mooy mu ngi sangoo ak deretam waaw waaw fii damihi qatilan fekk ñu faat ko ba deret ji daal di koy wër waaw boo gisee ku ñu faat assassiné ko rek ni nga gisee noonu muy mel jugé dans son sang loolu la léegi nag fekk ñu faat ko fa dafanahu ah moom mu gaaw eh, abdallah eh, eh, kii sa muhayyisa gaaw daal di denc abdallah fa dafanahu mu suul ko summa ginnaaw bi qadimal madinata waajal ko toppatoo ko suul ko comme ni ñuy suula ji way ju way ngëm yàlla yi summa ginnaaw bi qadimal madinata mu daal di dëgmal moom ki nga xam ne mooy muhayyisa ibn mas'ud ibn zayd ila rasulillah ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam non non fa tuma qadima al madina waaw mu digmal madina fantalaqa ba mu ñëwee xabaare ay ñoñam ci waa Ansaar fantalaqa léegi nag mu mu jóg wëy Abdurrahman ibn Sahl Abdurrahman ibn Sahl di frère Abdallah mi ñu faat ibn Sahl mu daal di jóg waaw wa muhayyisatu ak muhayyisa mii nga xam ne moo àndoon ak frère bi ñu faat di abdallah ibn sahl fële xaybar wa huwayyisatu ak frère muhayyisa mii tuddoon huwayyisatu ñoom ñaar ñii ñépp di muhayyisa ak huwayyisa ibna mas'ud di doomi ku ñuy wax mas'ud waaw wax nañ ko sànq ibn zayd léegi nag ila nabi ñu def délégation frère ku ñu faat ak muhayyisa mi mu àndoon ak frère Muhayyisa di Huwaysa radiyallahu anhum ñoom ñëpp ñu ànd dikk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag bu ñëwee agsi ngir àgge ko li xew ak lan la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di àtte fa dhahaba Abdurrahman yatakallam Abdurrahman di frère ki fa ki faatu di Abdallah daal di nar tàmbalee wax moom ndax moom la faat moom la gën ki ñu faat moom la gën jege ndax frère la voilà léegi bi mu demee bay wax fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ko kab kabbir kabbir waaw kabbir mooy qaddimil akbar mooy bàyyil ki gën a mag ci yéen wax voilà mayel ki gën a wax waaw xoolul ne voilà bon c'est son frère moom kon bon avec l'émotion bon mais yonent bi alayhi salaatu malgré loolu lépp xam na ko kenn kenn gënu ko xam loolu waaye mu ne ko kabbir kabbir mooy bàyyil ki gën a mag mu daldi nekk koo xamante ne mooy wax bàyyil ki gën a mag daldi wax kabbir kabbir voilà léegi wa huwa ahdathul qawm fekk moom Abdurrahman mooy ki gën a féete suuf ci ay at ci que Muhayyis ak Huwayyis voilà loolu lay wax moo ci gën a féete ndaw ci ñoom moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne ko kon bàyyil eh, ñi nga xamante ne nii Eh, mu gina mu mu wax waaw waaw mu ngi noonu eh, léegi mu ne nag wa huwa ahdathul fa sakata léegi bi ko yonent bi saa saa waxee loolu mu noppi loolu mu dégg ndigal noppi fa takallama léegi Huways Muhayyisa Huwaysa daal wax waaw daal wax expliquer ni mu leeral ko léegi fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen atahlifuuna ndax da ngeen di waat wa yastahiquuna bu ko defee ngeen yelloo qaatilakum mooy ngeen euh, mën a jote dereetu seen mbokk bi ñu faat ah léegi loolu leen laaj mu ne wa zakara tamaam al xadiis Nawawi nee na euh, bi nag tudd la topp ci xadiis bi la ko mottali euh, xadiis bi lu tax mu mu yem foofu léegi nag attention wa qawluhu imaamu yi wax na ci suuf ne wa qawluhu wax ji nga xam ne moom la wax moom la wax ne eh, eh, eh, kabbir kabbir maanaahu yatakallamu al-akbar voilà mu ne lim ci jublu kabbir kabbir maanaawam mooy na wax ki nga xam ne moo gën a mage léegi imaamu yi indiwal xadiis bi yëpp lu tax parce que li ko ci soxlaal ci buntu bi nga xam ne day wax boroom xam-xam yeeg ñu mag ñi nga xam ne ay personnes âgées lañ dañoo mage ak waa ngëneel jiital leen te tamit wane seen martaba ak seenu kawe seen seen li leen borom bi defal loolu li ko ci soxlaal fii mooy kabbir kabbir li yonent ba lay saat saam ne kabbir kabbir bi nga xam ne ci la Abdurrahman ibn Sahl nar a wax te moom moo ci ginoon a féetee suuf ci wàllu at pour wan la jiital bi nga xam ne moom lañu ñu war a jiital ñi nga xam ne ñoo mag kon nag mu ngi noonu moom looloo ko ci soxlal moo tax indiwul lii moo tax xam nga xadis bi ci buntu alqasaama la ñëw bon avant loolu mu ne euh, euh, xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnul xajjaaj ñoom ñoo solo waaye est ce que ñoom kese la ne la al imaamu ahmad solo na ko noon al imaamu abu daawud ak al imaamu tirmidi ak an-nasaa'i rahmatullahi ala al jamii voilà. léegi eh, bala ñëw kii eh, nañu xool eh, hadis bi nan la ko al imaamaani daal di soloowe ndax ci alqasaama la yow indi na ko imaamul Buxaari moom ci bunt yu bari la ko indi indi na ko ci bërëb yu bari waaw indi na ko ci ay bërëb yu wuute daanaka indi na ko ci cinq bërëb yu wuute voilà juróomi bërëb yu wuute waaye xoolal mu dee ci Eh, kitaabul eh, kitaabul jizya baabul muwaada'ati wal musaalahati ma'al mushrikiina bil maal mu ne haddasanaa Musaddad mu nekk ñu nettali mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Bishr huwa ibnul Mufaddal mu ne Bishr moo ñu nettali imaam Buxaari mu ne huwa ibnul Mufaddal mooy ibnul Mufaddal di Bishr ibnul Mufaddal ibn Laahik ar-Raqaashi mawlaahum Abu Ismaa'iil al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Yahyaa mu ne ku ñu nettali mooy Yahyaa di Yahyaa ibn Sa'iid ibn Qays kii mooy al-Ansaari di Yahyaa ibn Sa'iid al-Qattaan de al-Farrukh déedéet ibn Farrukh al-Qattaan déedéet Yahyaa ibn Sa'iid sëriñ imaam Maalik bi la Yahyaa ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba bokk ci al ansar ci waa al ansar Abu Sa'id al ansari an-Najjari juge la woon al qaadi sëriñu imaam Maalik la woon tamit an Bushayr ibn Yasaar moo ko jëlee ci Bushayr ibn Yasaar di Bushayr ibn Abi Kaysaan Yasaar al-Haarisiyu al-Ansaariyu al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala an Sahl ibn Abi Hasma moom moo ko jëlee ci Sahl ibn Abi Hasma muy Sahl ibn Abi Hasma Abdullah am ñu ne noo mooy Aamir Ah, ibn Sa'id ibn Amir ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haritha ba ci waa Xasraj min al-Xasraj la bokk Abu Abdirrahman wax nañ la imaam Nawawi nee na am nañu ne ah, moom Abu Muhammad la am ñu ne non moom du Abu Muhammad ah, ñii ne Abu Yahya waaye am na sax ñu ne Abu Abdirrahman la voilà radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah hmm, muy Sahl ibn Abi Hathma saxaaba la woon taalibe yonent bi alayhi salaatu wassalaam e, mu ngi génn àddina nag ci e, jamonoy xilaafa seydina mawlana Muawiya radiyallahu taala anhu wa ardaahu léegi moom Sahl ibn Abi Hasma kon mu ngi doon qaala mu ne intalaqa wéy na dem na intalaqa Abdullah ibn Salul Muhayyizat ibn Mas'ud ibn Zayd ila Khaybar wa hiya yawma'idhin sulh fatafarraqa fa ata Muhayyizat ila Abdillah ibn Salul wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila fadafanahu thumma qadima al-Madina fantalaqa Abdurrahman ibn Salul wa Muhayyizatu wa Huwayyizatu ibn Mas'ud radiyallahu anhu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fadhahaba Abdurrahman yatakallam faqala kabbir kabbir wa huwa ahdathu al-qawm fa sakata fa takallama qaala atahlifuuna wa yastahiquuna qaatilakum aw saahibakum qaalu wa kayfa nahlifu walam nashhad walam nara qaala fa tubriikum yahuudu bi xamsiina fa qaalu kayfa na'xudu aymaana qawmin kuffaar fa aqalahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min indihi lii mooy tamaamul hadiis mooy li ko li ko li ko li ko mottali parce que xam nga imaamu Nawawi dane bi mu noppee ñële wax fa qaala ataxlifuuna yonent ma saa saam ne ndax da ngeen di waat bu ko defee ngeen yelloo wa yastaxiquuna qaatilakum ngeen yelloo dereetu seen eh, mooy ngeen réclamer man koo réclamer ki nga xam ne dereetu seen mbokk miñ faat aw saahibakum loolu tegu ko ci mu ne mu tudd tamaamal xadiis tamaamul xadiis mooy lan loolu taxu ñoo jóg après mooy liñ doon wax sànq mooy dañ ne ko mais yonent ma saa saam wa kayfa naxlifu nan la ñuy waate walam nashhad te ñun nan la ñuy waate te ñun fekkawuñu mbir mi wala nara te gisuñu dara ñun waa ji suñu muhayyisa mi daa ñëw rek fekk ñu rey Abdallah moom fekkewul gi du ci témoin amul ci dara daa ñëw rek nan lay waate nan lay nan la ñuy waate ci loo xam ne fekkawuñ ko gisuñu ko mu ne bu ne bu ko defee eh, eh, eh, fa tubrikum mu setal leen yahuud yahuud yi bi xam si na mooy ci dañuy waat cinquante ñu waat fa xaalu ñu demee nan la ñuy jëlee Euh, naxudu aymaana qawmin mooy jib euh, euh, waatu ay nit ñoo xam ne kufaar ñu yàlla mooy ragaluñu yàlla léegi fa na bi yonent bay saa saam daal di joxe diya bi ci côtéem jox leen ndàmpaay gi ñu war a jox ko faatu min indihi fa moom kon lii moo ko moo àgg moo en lii mooy liñ doon wax ne lii taxu taxuñoo jóg waaye mooy alqasaama ci buntu qasaama la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di di di traité voilà Euh, mooy loolu c'est pas c'est pas notre kii quoi parce que alqasama benn affaire la mooy bu dee euh, mooy ak waat la ci qasama la jóge ak sama bokk ak sama ki la jóge waaw euh, a alqasamu ak qasama mooy la mag waat mooy nit ki da koy waat dañuy wax ñi nga xam ne ñooy ki ñu faat dañuy wax ay mbokkam comme que amuñ preuve amuñ dara bu dee dañ ne ah dañ leen a faatal seen mbokk ah wala boog ñu wax ña nga xam ne ñoom la ñu tuumaal ne ñoom ñoo ko faat ñu waat loo leen waaw léegi bon léegi ci kaw loolu la quoi léegi nag euh, euh, loolu euh, taxuñoo jóg ci loolu la quoi waatloo gi ngir léegi waa ji mbokk yi mën a daal réparer seen mbokk mi nga xam ne moom lañ faat ñu jotawu deretam léegi wee fii imaamu kon Bukhari fàtte na imaam Muslim nan la ko solo daal imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala mu ngi koy indi hadith six soixante neuf mooy mille six cent soixante neuf kitaabul qasaamati wal muhaaribiin wal wal kitaabul qasaamati kon imaamu Muslim foofu wal qisaasi wad diyaat baabun buntu bi suraax def al mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Qutaybatu ibn Sa'id mooy hmm? Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Layth mu ne ki ñu nettali mooy Layth dañuy wax Layth di wax al-Layth bal Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri rahimahullahu ta'ala an Yahya wa huwa ibn Sa'id mu jëla ko ci Yahya moom lañ gi sànq ci riwaa imaamul Buxaari mu Yahya ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr al-Ansaari Abu Sa'iid al-Qaadi an al-Madani an Bushayr ibn Yasaar moom mi gis nañ ko sànq Abu Kaysaan Bushayr ibn Yasaar Abi Kaysaan al-Madani al-Haarisi al-Ansaari rahimahullahu ta'aala an Salim ibn Abi Hazmata qaala Yahya wa hasibtu qaala wa an Raafi' ibn Khadiij mu ne Yahya Euh, ibn Sa'id dane waaye jàpp naa ne tamit wax na tamit non seulement ci Sahl ibn Abi Hasma la ko jële waaye moom Bushayr waaye ci Rafi' ibn Khadij di beneen sahaaba radiyallahu ta'ala annahuma qaala ñoom ñaar jëm ne nañ xaraja Abdullah ibn Sahl ibn Zayd wa Muhayyisa ibn Mas'ud ibn Zayd waaw ah, kii lañ woon ay doom yi bàyyi cax lañ woon Abdullah ibn Sahl ibn Zayd ak Muhayyisa ibn Mas'ud ibn Zayd hatta idha kana bi Khaybar fatafarraqa fi ba'di ma hunalika thumma idha muhayyisatu yajidu Abdallah ibn Sahlin qatila fadafanahu thumma aqbala ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huwa wa Huwaysatu ibn Mas'ud wa Abdurrahman ibn Sahlin wa kana asghara al-qawm fadhahaba Abdurrahman liyatakallama qabla sahibihi faqaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kabbir al-kubra fi sin fasamata fatakallama saahibahu wa takallama ma'ahuma fadakaruu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maqtala abdillah ibn Sahl wa qaala law ma tahlifuuna xamsiina yamiinan fatastahiquuna saahibakum aw qaatilakum qaaluu wa kayfa nahlif walam nashhad qaala fatubri'ukum fatubri'ukum yahuudu bi xamsiina yamiinan qaaluu wa kayfa naqbalu aymaana qawmin kuffaar falammaa ra'aa dhaalika rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam a'taa aqlahu aqlahu nag mooy diyatahu du xelam ma de <laughs> mu joxe xelam déedéet <laughs> loolu mooy al aqlu day tekki <laughs> diya waaw mooy ndàmpaay kon lii la ko ak Shaykhaan indi léegi euh, hadis bii moom suñu lëkkaaleeg bunt bi lenn la waaw mooy côté xasaama duñ ci wax masala yooyu ci am walla mais loolu sax est-ce que lu ñuy doxal la affaire bii nii ne ku faatu nii ku fekk nga mu faatu amoo leen preuve amu ngeen kii ngeen kii ne ña ko ñeew a ko faat léegi ngeen waat cinquante waat ci yéen wala ci ñoom tamit après ne ñoom euh, après ñu wóyal acte bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam est loolu ñuy doxal la loolu ak tamit nan lay demee loolu taxu ñoo jóg fii li nga xam ne mooy lëkkaaleeg suñu buntu lenn la mooy kabir kabir comme ni ñu ko waxe sànq mooy jiital ñi nga xam ne ñooy way kawe yi weg leen ci wàllu at waaw ba moo tax bu ngeen ñëwee ci mbooloo am ku war a wax seet leen ke gina mag ngeen bàyyi ko mu njëkk a wax waaw ña nga xam ne allahumma lu dee ne moom moo ne ah waaw man de maa waroon a kii waaye doyloo nañ diw mii même bu dee moo gën a nekk xale mu nekk suñu porte-parole waaw kay waaye bu dee dañoo ñëw rek war a wax noonu ku nekk kii nañu seet ki nga xam ne moo gën a mag ndax cër la boo xam ne moom la ko lislaam jox moo tax yonent bi alayhi salaam ne kabbir kabbir ne ah Abdurrahman waaw te wax naa la sànq mooy moom la ñu faat frère ndax kee cousin wam la mooy euh, cousin wam la ndax seeni doomu bàyyi xam la comme liñ la wax sànq euh, euh, Muhayyisa Abdallah ibn Sahl miñ faat doomu bàyyi xam la waaye dane mais Abdurrahman la gën a bokkal waaw ndax ñoom ñaar ñëpp Sahl moo leen jur Abdurrahman ak Abdallah mi ñu faat waaye émotion beeg yooyu yëpp taxul yonent bi alayhi salaam même ci les moments difficiles mu ci jàngale ni nga xam ne noonu la war a demee waaw émotion yi warul féete kaw li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy njàngalem lislaam mooy teggin yi nga xam ne moom la lislaam daal di teg loolu nag nekkul ne bon mooy ku ko deful léegi am nga bàkkaar non mooy orientation la walaa mooy li nga xam ne moo gën a rafet te moo gën a mat ci doxalin bu ngeen ñëwee ngeen nekk mbooloo war a wax ngeen seet ki gën a mag moom mu wax comme nii ko yonent ma sallallahu alayhi kabbir kabbir ndax cër la boo xam ne moom la ko boroom bi jox mooy ki nga xam ne ki gën a mag du rek moo gën a mag noonu waa ci kaw noonu dañoo war a wax te li ñuy wax ku ne nekk ci ñoom mën na koo wax moom nañu ko bàyyi moom mu daal di wax kon nag affaire bi loolu la wallahu taala alam waaye it ñu gis ci ci hadis bi ginnaaw loolu mooy eh, Abdurrahman it radiyallahu anhu bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kabbir kabbir nekkul di continuer waa dëgërul bopp da fa sakata ci saase mu noppi voilà taalibe bi bu ko sëriñ bi ne defal daa war a dégg même bu dee ne xam nga ne lii metti na frère am lañ faat mu dem bay wax ñu ne ko noppil waaye neew continuer wu ah, ah, ah non non dafa noppi ci saase loolu tamit mooy teggi ni nga xam ne sàkk ko to bu ne war ngaa eh, eh, nekk koo xam ne da ngay teggin yu mag yooyu waaw nga yow du bëgg rek moo war a demee noonu quoi di nga bëgg dara nga ñëw sëriñ bi wax la le contraire ah yow nooy def da ngay dégg ndigal waaw mais manoo yow fokk foog nga ne yow bépp ndigal bu àndul ak sa ba bakkan waroo koo doxe ah di nga yàgg ci daara ji mais doo defaroo ah waaw doo ami teggin man nga fay jël xam-xam nag waaye ah maa nga maa ngay maa ngay maa ngay plaindre sa ña nga xamante ne nii <laughs> ay way nar naa sonn ñi nga xam ne yaa ñoom nga nar a transmettre xam-xam ba ndax àndul ak teggin kon nag loolu la mooy nit ki nekkul li nga bëgg même boo nekkee ci émotion yu metti te ne yow daal loolu rek ngay bàyyi xel walla léegi ñun daal émotion yi kese waaye déedéet waaye déedéet déeneen di dégg ndigal moo tax mu noppi voilà léegi nag ñi nga xam ne ñoo gën mag daal di wax kon mbir yi noonu la mooy l'islam loolu la daa am ordre comme ni ñu waxe woon dafa nekk lu organisé mooy loolu dafa organisé dafa am loo xamante ne lu jara bàyyi xel la mooy di weg mag ñi voilà tey yërëm gone yi comme ni hadis yi fii ci biir buntu bi nañ ko gis kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala hadis eh, bi ñu génn euh, bii passé mooy hadisu Seydina Abu Mas'ud bi foog naa waxuma woon ne dina ñëwaat de mooy bi mu ne wa anhu trois cent quarante-neuf wa anhu radiyallahu anhu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi as-salaa wa yaqulu istawu wa la tahtalifu xadis boobu war nañu wax xadis mille quatre-vingt-six dama leerul ndax waxoon naa ko déet ci téere bi waaye moo ko waxul woon kon mu ngi noonu moo ko waxoon it kon mooy du yàq dara nuurun ala nuur fa zakkir in nafaati zikra leer la ci kaw leer te fàttali la fàttali day nekku lu luy jariñ kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala